mais xamuñu kan la mais euh, euh, loolu lu ñu mën a dégg la mais man ma question ma mon questionnement est pourquoi pas mu nekk Ubaydillah non pas Ubaydillah Abu Ahmad lu tax mënul nekk Abu Ahmad parce que li tax imaam al-Hafiz Ibn teggi kooku mooy rek waxu imaam al-Waaqidi te al-Waaqidi maaruf al-Waaqidi dëgg la ponkal la ci wàllu siira waaye quand même siira ay feela mooy ay ay ay ay ay mbir la yoo xam ne mooy am na wala amut soit ce raconte li ñuy nettali lu am la wala amut loolu mooy xabar al-xabaru mooy comme ni ko usuli yu ne di wax mooy loo xamante ne man nga cee wax dëgg la wala du dëgg te xabar loolu la nettali ñiy nettali ci siira loolu la ah léegi te ñun benn technique kese benn mooy kese lañ mën a am ngir saxal mbir yi mooy ñu xool càllale yi wér loolu loolu lañ mën a saxalee affaire yi parce que sinon mooy nit koo xam ne dañu nekk ah kii de ay waxam jar dàq ganaar matruuk la ak lu mu mën a kawe kawe ci benn domaine loo xam ne ci ay nettali la jëm même bu dee dañ naan ci wàllu xadiis la mais siira tamit ay xadiis la ay nettali la sauf que deux domaines yu wuti la bien sûr dégg nañ bu baax li imaam Ahmad doon wax bu dee wàllu xadis dañuy day dëgër ko yi ñu alxalaal wal wal xaraam li ñu war a fas di ko jàpp li dagan li kii yooyu moom du dëgër la ci loolu bu dee siira moom ñu xaw ko moo dañuy woyofal mais dañu ne xam nga loolu moo tax moom ci boppam mu yàqoon ne loolu du science du xam-xam siira waaw est-ce que dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp nañ ne mën nañu continuer di jàpp loolu di nettali naan yeneen saa saam lii waxe woon ay saxaabaam lii waxe woon ci loo xamante ni nii ñun mënuñu ci assuré wu ne dëgg la nan lañ ci mën a assuré wu mooy mane ne càll lay leer te ne wax jii ni ab Ubaydillah non non Abu Ahmad di Abd ibn Jahsh un an après Sayyidatu Zaynab la génn àddina lool ki ko wax mooy al-Waaqidi rahimahullah Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi boroom at-Tabaqaat di ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhima mais sauf que moom fa problème bi nekk man loolu moo tax ma jàpp ne man en li ma gëm mooy eh, te loolu laa jàpp mooy ne Abu Ahmad moomu la waaw Abu Ahmad boobu moom mu génnoon àddina waaye ginnaaw loolu lépp nag wal ilmu nag inda allahi tabaraka wa taala rawa radiyallahu taala an ali jahsh léegi ñu ñu ñu continuer kon mu ne euh, ñu ngi ci Zaynab bint Abi Salama mu ñuy wax moom bi mu duggee ci wujju beneen wujju yaayam di Zaynab bint Jahsh kañ mu ne summa daxaltu ala Zaynab bint Jahshin radiyallahu anha xiina tuwuffiya axuha bi nga xam ne ci la frère am di li génn àddina kon li jëmti nañ ñun liñ gis liñ nootal mooy ne Abu Ahmad la ndax moom moo génn àddina ci xilaafu Seydina Omar te Sayyidatu Zaynab ci xilaafu Seydina Omar la génn àddina sauf que al-Waaqidi nee na c'est après bi Zaynab génne àddina un an après ñun nag wax jooju comme que ci ki mu jógee mënuñoo fiyewu ci ay waxam man jàpp ma ne noonu la demee waaw te lii daa leer ne. mooy frère boobu moom moo njëkk gaañu en tout cas am na benn frère am te ñetti frère yooyu la am Ubaydillah Éthiopie Abdallah ibn Jahsh Uhud Ubaydillah Abu Ahmad fi desoon bi waaye li imaam al-Haafiz Ibn Hajar wax lu ñu mën a dégg la mooy koo xam ne amaana frère bu mbokkal bokkal frère de lait lañ koy wax ku mu nàmpandool waaye loolu lépp wal ilmu inda léegi nañu continuer mu ne léegi summa daxaltu ginnaaw bi ma dugg ala Zaynab binti Jahshin man kan mooy nettali Zaynab binti Abi Salama di doomu yaay Ummu Salama ginnaaw bi mu duggee ci Ummu Habiba doomu Abu Sufyaan bi di soxnaa Yonent saa salaam nee ma dugg ci yaay oh, euh, Zaynab binti Jahsh di soxnaa Yonent bi saa salaam tamit bi frère am àddina fadaat mu def ni kële fadaat mu daal di laaj bi tiibin ci li nga xam ne mooy gëtt fa massat min mu daal di ciy laal ngir wane ne la ñu tere woon kuy tinj mooy parfum wuweeg yooyu ma def li ngir wane ne génn naa ci li nga xam ne mooy tinj gi ma ne woon summa qalat ginnaaw gi mu ne ama wallahi ma li bi tib min xaaja maa ngi waat ci yàlla ne man de aw ma woon benn soxla sax ci parfum comme li yaay Ummu Habiba wax même presque même kàddu yi waaye ghayra sufka anni man Zaynab de bint Jahsh radiyallahu anha sami'tu rasulallah damaa dégg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam te bi ma koy dégg fu mu ne woon yaqulu muy wax alal minbari ci kaw minbar bi la ne woon waaw ne laa yaxillu daganul limraatin ci benn jigéen boo xam ne tu'minu dafa gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba an tuhidda muy ténj di la le deuil ala mayitin ci ku génn àddina ku man di doon fawqa salaas lu ëpp ñetti fan illa ala zawj lu dul mu nekk boroom këram te bu boobaa ñaata lay doon arba'ata ashhurin wa ashra day nekk li nga xamante ne mooy ñeenti weer ak fukki fan voilà mu ne muttafaqun alayhi kon hadith yi mu ngi nii mu ne al imaamu al Muslim ibn al Hajjaji rahmatullah ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet al Malik ibn Anas indi na ko kitaabu rahimahullah imaamu daaril hijra kitaabu talaaq baabu maa jaa'a fil ihdaad indi ci ñaari version la naka Eh? indi na ko foofu waaye al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal daal dina koy solo na ko noon al abu daawud at-tirmidhi an wa ibnu maaja lii mooy rawaahul jamaa voilà même imaam ad-daarimi solo na ko <laughs> muy téere yu magu xadiisu l'islam bi boo fi dem dinga ko fekk ñu la tuddal nii kon al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci bërëb yu bari nañ jël kitaabul janaa'iz baabu haddil mar'ati ala ghayri zawjiha voilà léegi mu ne mu ne mu ne haddasanaa Ismaa'iilu mu ne nekk lañu ko ñu naan Ismaa'iil mooy kan Ismaa'iil ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Maalik sœuru imam Malik moo doon yaayam mooy imam Malik nijaayam la muy al <laughs> al Asbahi al Madani Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullahu ta'ala gane àddina cent trente-neuf génn àddina deux cent vingt-six rahmatullah alayhi qala mu ne haddathani nettali na man dong Malikun di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Ghayman Abu Abdillah al asbahi al himyari di al madani di imaamu daaril hijrati gane àddina 93 jàpp 94 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an abdillah ibn abi bakr ibn abd ibn muhammad ibn amr ibn hazm mu jël ko ci sëriñam di abdallah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm al ansari ah, abu muhammad ni abu bakr al madani al qadi al ansari rahimahullahu ta'ala gane àddina 65 génn àddina 100 35 rahmatullahi alayhi an Humayd ibn Nafi' mu jële kuñ naan Humayd ibn Nafi' al-Ansari Abu Aflah al-Madani mawla Safwan ibn Aws rahimahullahu ta'ala kañ la gën a yeddina kañ la génn hadina loolu dajuma ko an Zaynab bint Abi Salama bu jële ci Zaynab bint Abi Salama Abdullah ibn Abdil Asad ibn Hilal ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum al-Makhzumiyya nekkoon rabibatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam doomu jiitle yonente mi alayhi salaam nekkoon saxaaba génn àddina la 73 wax nañ la nag moo juddu fi nga xamante ne mooy Habasha di Abyssinie radiyallahu ta'ala anha ali abi salama mu ne moom axbarat moom Humayd ibn Nafi mu ne Zaynab moo ko nettali muy axbarat wa annaha qaalat daxaltu ala ummi Habibata zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra thumma daxaltu ala Zaynab binti Jahshin hina tuwuffiya akhuha fada'at bi tiibin famassat bihi thumma qaalat maa lii bit-tiibi min haaja ghayra annii sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbari yaquulu laa yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aakhiri tuhiddu ala mayyitin fawqa thalaathin illaa ala zawjin arba'atin arba'ata ashhurin wa ashran nii la ko al imaamu al yendemu al imaamu al Buxaari ganta imaam Abul Husayni hmm, ibnul Hajjaaji al Qushayriyu an-Nisaaburiyu rahimahullahu ta'aala ah, moom Allahu akbar kitaabu talaaq kitaabu talaaq waaw moom nag aywa moom da ngay gis ne léegi moom da ko def léegi mu ngi nii moom mu ne haddathana kitaabu talaaq baabu wujuubil ihdaar fi iddatil wafaat mu ne wa haddathana Amrun an-Naaqid wa ibnu Abi Umar mu ne jële ko ci ñaari sëriñam di Amr ibn Naqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid Abu Usman génn àdduna deux cent trente et un rahimahullah wa ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent 43 mu ne wal lafdu li Amr mu ne kaddu yi ma indi fii sama sëriñ bu njëkk bi moo gën ni qaala mu ne haddathana Sufyaan ibn Uyayna mu nekk ñu nekk mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki rahimahullah gane àddina 107 génn àddina 198 naan Abu Ayyuub ibn Muusaa mu jël ko naan Ayyuub ibn Muusaa ibn Amr ibn Sa'iid ibn al-Aas ibn Sa'iid ibn al-Aas ibn Umayya ibn Abd al-Jamm Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn euh, euh, al-Qurashi al-Umayyi al-Makki génn àddina 132 rahimahullahu ta'ala an Humayd ibn Nafi' gis nañ ko sànq an Zaynab bint Abi Salama gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' annaha qalat lamma ata umma Habibata na'yu Abi Sufyana waaw daat bi fii l yawmi thalith voilà gisu nee na bi nga xam ne ci la tàggeeg Abu Sufyaan dikkale doom ji di Ummu Habiba radiyallahu anha dafa laaj ci ñetteelu fan ba mooy ba matale bi sufratin voilà mooy parfum bu mboq fa masaat bihi dira'i mu ci loxo bi wa aariday ak lexam mu ne kuntu an hadha an lii de moom soxlawuma ko woon sami'tu nabiyya dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aakhiri an tuhadditha fawqa thalath illaa ala zawjin fa innaha tuhiddu alayhi arba'ata ashhurin wa 'ashran day nga ne mais attends ana Zaynab bint Jahsh fi <laughs> waaw mais anamu parce que fii kat ah tuddu ñu ko foofu ah. ñu la non avec imam muslim dafa jël bu nekk teg teg xam imaamu Bukhari moom dafa dajale comme niñ ko jànge noonu imaamu muslim léegi da ngaa bëgg Zaynab bint Jahsh ah déet si moom yéen mi ni muy mate ma ne la est jëlal kitaabu talaaq ba léegi baabu wujuubi lihdaadi fi iddatil wafaat mu ne wa Yahya ibnu Yahya wa haddathana Yahya ibn Yahya wa haddathana mu ne te nettali Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali ñi ne min qarya li rayhanatu Nisapur rahmatullah alayhi mooy parfum bu neexu waa Nisapur rahmatullah loolu mooy rayhana rayhana mooy parfum bu neex voilà njariñam daa bari woon tas mooy imaam Ahmad ne yii Yahya ibn Yahya kooku Nisaabuur ah, génnewul ñu mel ni kooku ak ñen <laughs> génn àddina la <laughs> non mais <laughs> c'est non ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu affaire ñu xaxawa xaxawa la ñu xaxawa xaxaw la waaw mu ne Xuraasaan génnewul eh, ñaar ñu mel ni Abdallah ibn Mubaarak al al Hanzali moom it ak kii di Yahya ibn Yahya <laughs> loolu la imaam Ahmad doon wax rahmatullah alayhi gane àddina cent quarante-deux génn àddina deux cent vingt-six rahmatullah alayhi mu ne qara'tu ala Malik mu ne jàng naa ci Malik waxoon nañ la waxati la waxati la moom nii daa bokkoon ci ñi nga imaam Malik bu toogoon nii di jàngal imaam Malik di yor téere bi nii di jàngale xadiis si non day toog ker am ñoo xam ne ñooy jumaa ji fees del <laughs> jumaa ji fees <laughs> gaa yi ñëw kenn ci ñoom ci ci ñooy jàng mu toog di déglu ñépp na teg pare mu waaw noonu la noonu lañ ko jàng woon ci sëriñ yi yépp noonu lañ ko jàng waaw <laughs> gaa yi dem moom mii daa bokkoon ñi nga boo gisee boo demee gis xalaqaat yi am ci partout dans le monde hein voilà au Sénégal Mali da Kaaba gi Médina le Caire feneen ak feneen ngay gis léeg-léeg am na ñoo xam ne bu ñuy jàngale dañuy toog sëriñ bi day toog euh, taalibe bi bon li mu war a sara taalibe bi jàng mais mais gaa ñoom dañ doon jàngale ba Imaam Maalik dafa bind mu tax di ko jàngale mais day am ñuy liir mais bon ñii ñu bari ñii dañuy sara quoi voilà mais ñii moom dañ doon noonu lañ doon jàngale léegi kon mu ne jàng naa ci Maalik kan Abdullah ibn Abi Bakr gis nañ ko sànq alhamdulillah an Humayd an Humayd ibn Nafi' man fu ñu ko gisee Abdallah ibn Amr ma ne la mooy mooy Ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm <laughs> moom la Imam Muslim da cee yem fii rek an Humayd ibn Nafi' qaalat mu ne Zaynab mu ne Zaynab nee na man Zaynab bint Abi Salama radiyallahu anil jami' summa xoola parce que Imam Muslim dafa jël hadith bi daggee ko ñaar waaw def ko daggee ñaar daa njëkk indi ci premier buntu bi suraax yi def baabu wujubil ihdaadi fi iddatil wafaati wa tahrimi bi ghayri dhalika illaa thalathata ayyam dafa indi même càllale bi indi partie ummu habiba bi mu naan man Zaynab bint abi salam damaa dugg ci ummu habiba après mu pare lool teg indiwaat beneen ne wa a yahya indiwaat même càllale bi ne léegi nag ki la naan Zaynab nee na Humayd ne ibn qalat Zeynabu Zeynab bint Abi Jahsh non <laughs> bint Abi Jahsh kay Zeynab bint Abi Salama <laughs> radiyallahu anha mu ne summa daxaltu radiyallahu anhuma mu ne ginnaaw gi ma dugg ala Zeynab bint Jahsh mooy di gis daaf taqale ñaari mais da leen a def ñaari hadis yoon tegale côte à côte mais même kàlla lay même bi la même bi la benn bi la ñaari version la ci indi hiina tuufiya axuha fada'at bi tibin fa massat minhu thumma qalat wallahi ma li bi tibi min haja ghayra anni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ala al-minbari la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin arba'ati ashhurin wa ashrin léegi kon hadis yaa ngi noonu léegi bon am na am na wax nañ ko sànq mais mooy lëkkaaleem li tax imaamu Nawawi indi ko fii c'est pour leeral li tax mu tudde buntu bi nii buntu bi day xaraamu jigéen guy ténj képp ku génn àddina lu ëpp ñetti fan bu dee ne du jëkkëram jëkkër kese la jigéen mën a ténj lu ëpp ñetti fan waaw bu dul loolu seede yu xaram la mu def waaw mooy porter le deuil da ko tubaab bi du wax waaw <laughs> waaw loolu nit ki mooy ndaw si manu koo def lu ëpp li nga xamante ne nii moo ëpp ñetti fan moo ëpp ñetti fan non loolu c'est interdit waaw loolu c'est interdit ndax yeneen saa salaam ñaari soxnaam yi yëpp ku ci nekk dañu dégg na ko ci minbar bi mu naan laa yaxillu daganut te loolu bokk na ci siyax yi nga xamante ne nii day wane ne lii moom daa xaram waaw laa yaxillu daa bokk ci expression yi nga xam ne. boo ko gisee ci alquran wala ashari'u yonent ba ne saasaam di wax loolu ni lii daganul loolu bokk na ci li nga xamante ne nii day wane ne lii moom lu xaram la waaw faut pas chercher midi à quatorze heures pour xam ne lii moom daa xaram lii daa xaram moo tax mu ne baabu tahrim dafa xaram ndax yonent saasaam laa yaxillu limra'atin ba pare mu tëkkale ko wa génn tu'minu billahi gëm yàlla que bés bu defee lu wuteeg lii boroomam a ngi koy fuglu de wal yawmil aaxir te bu faatoo dina jaleeg boroomam dina rendre compte ci loolu mu def waaw loolu lépp di wane ne ah kon lii daa nekk jëf joo xamante ne nii ju xaram la loolu moo tax al imaamul xaafizu Nawawi daal di fi indi lii ngir wan dafa xaram jigéen di ténj ku mu man di doon loolu nag dañ ciy xam ne kon jigéen mën naa tënku euh, ki nga xamante ne mooy euh, du du du du du jëkkëram kese la la mën a tënj mën na tënj keneen ku dul moom waaw moo tax al imaam al xaafiz ibn mu ne qaala ibn Battal mu ne al imaam ibn Battal al Maliki nee na euh, <laughs> bon ginnaaw bi mu waxee ihdaat wax nañ ko bi ñuy tàmbali mooy lan mooy imtinaa'ul mar'a al mutawaffiya 'ala zawjiha min az-zina kulliha mooy terewu soxna si di terewu di taaru di taaral boppam ki nga xam ne soxnaam boroom këram daa génn àddina ci lépp luy taar waaw ci wàllu sol ko ak tamit ci wàllu waxuñ ko bu mu sol lu normal ah loolu kenn waxu la ko mais sauf que yére yoo xam ne day euh, kiy def ay parfum yu mel noonu ak yooyu loolu lañ koy tere waaw muzaafara yeeg yooyu dañ koo tere ndax am na xadiis yu koy wax voilà min libaasin wa tiibin ak ci dëttu wa ghayrihima yu mel noonu mu ne wax kullu ma kaana min dawaa'il jima ak lépp loo xam ne day yóbbu ci wàllu mën na yóbbu ci wàllu sëy lu koy xemmeem lool di ci pousser lool lépp dañ koy tere mu ne wa abaaha shari'u al imam ibn Battal rahimahullah mu ne ki nga xam ne mooy ash-shari' di boroom bi tabaaraka wa taala wala nga ne yonent bi alayhi salaam boo ci wax baax na ndax yonent saa sax mooy mooy lantinooru borom bi mooy li borom bi namm ci ñun ci moom la ko jaarale ngir mu agsi ci ñun voilà lil mar'ati mu may permettre daganal ndaw si mais an tahidda ala ghayri zawjiha waaw mu permettre ndaw si mën a téye keneen ku dul borom këram mais ñetti salasata ayyam lima yaghlubu min lawati al-huzn wa yahjumu min alami al-wajh ndax li nga xam ne mooy nit bu perte un être cher loolu nga xam ne day nekk vraiment nga xam ne il est dans un moment de da ngay gis ñu non sawaay moom bon waxoon nañ ko mu bokk ci affaire bi mais bon nañ ko jéggal ko affaire yi moom qu'est-ce qui se passe non parce qu'il a un deuil quoi hein? Ah, parce que c'est son frère qui qui est décédé quoi voilà moo tax léegi xelam nekkul ci suñu yii nii ñuy organiser yooyu moom nañ ko bàyyi quoi nañ ko kii voilà mooy loolu noonu nga xam ne nit ki da koy yëg perte boobu ak manque boobu muy am surtout koo xam ne daa jege woon ak moom amoon ak moom yenn kii yi mu yëg ne génn na àddina wala ñu tàggi ko loolu du benn jour lay lay lay passé voilà sharia nag daal di lay ne ah man ngaa jàpp kii man nga ko téye ci ci fan mais bu ko dépassé nga xam ne dañuy xam ne mu ngi ci bu boobaa rek ngay respecté li nga xam ne mooy kuy téye normal ku koo xam ne jëkkëram a génn àddina na muy téye noonu lay téye mooy lañ koy tere moom lañ koy tere voilà bu boobaa comme liñ la waxoon bi ñuy tàmbale lii moom xam ne da koy doxi man na ko dem doxi ah. bu amee liggéey bu muy toppatoo ak doomal yu muy yóbbu wala yu muy dem di jëndi man na ko def bu dee amul ku ko defloo ku ko defal mais wuñ ko tëjul fenn rek mu jeex ay c'est bon jusqu'à non mais na moytu ay parfum wag ay l ak ay pa ay dugg ci dem salon yeeg voilà ñu kiiwal laag voilà parce que da ngaa war a génn pour nangam ak nangam lu nekk nga kii ko parfum fu nekk nangam xës xës pës pës daal di génn loolu déedéet yow loolu tàmbali may voilà nag ci cadre bi léegi kon mu ne <coughs> mu ne walay sa zalika waajiban waaye lii dañ ko ko permettre lu ñu ko daganal la ndaw si mu teñ ku dul jëkkëram ñetti fan waaye du lu wara waaw ñetti fan yi nag taxawoon nañ ci sànq te ne guddi yi ak bëccëg yi la loolu moo gin a dëgër insha allah léegi mu ne littifaaqihim ala anna zawja law ba bil jima' lam yahillu la man'uhu man'uhu laha man'uhu mi fii tilkal xaal mu ne ndax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne ndaw siy def lool pourtant jëkkëram man na fi nekk muy ténji frère am lii wane ne du du xala lool du farata mooy bu ko boroom këram soxna woon du du bu ko bañal boppam lool amu ci droit daganul mu koy bañal boppam naan parce que damay ténji sama frère wala iyaazu billah wala sama mbokk wala saa baay nangam parce que si Sayyidatu Zaynab eh non Ummu Habiba papam la doon ténj bon xam nga foofu dugguñu fa bu baax <laughs> xam nga foofu dañ ko sauté quoi parce que hadith bi dafa gudd mooy est-ce Abu Sufyan parce xam nga ñu ngi naan riwaaya imam Abu kii bi euh, euh, al-Hafiz al-Bukhari bi nga xam ne dane sayyidatu Zaynab bint Jahsh dane non Zaynab bint Abi Salama bi ma duggee lamma ata euh, na'yu Abu Abi Sufyan min ash bi nga xam ne ci la tinjuk euh, non faatuk Abu Sufyaan xe information wu faatuk Abu Sufyaan dikkal doomam ji fekk moom Saam la ne woon te wax naan Abu Sufyaan faatoowul Saam Abu Sufyaan Médine la faatoo léegi kon ala saaki daf saatu saab loolu ba nga xaw naan waa les attend Saam parce Saam kat dëgg la am na fa benn mbokkam benn frère am bu fa newoon boo xam ne génn na àddina mooy maw ma magam la ak Muawiya quoi hmm? muy eh, kii Yazid ibn Abi Sufyan xam nga Yazid Yazid ibn Abi Sufyan moo doon magu Muawiya moom moom d'ailleurs moom moo doon le général en chef Seydina Omar moom la moom la defoon mu mu jiite benn parti ci Sham léegi mais dafa teel a génn àddina ci jamonoy Seydina Omar bi mu génnee àddina Abu Sufyaan mu ñëw bon fekk Abu Sufyaan Medina nekk Seydina Omar di ko jaale doomam di naan ko pour kii Yazid ndeysaan mi génn àddina euh, léegi Abu Sufyaan ne ko euh, kan kan kan nga teg place am mooy kan moo ko remplacer ko parce que c'est un général voilà général euh, dëkk yu bari yu ubbi foofu moo leen jiite moom mi nga xamante ne mooy Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu léegi nag bi nga xamante ne ci la euh, euh, Seydina Omar ne ko kii Muawiya laa laa def mu remplacer ko mooy doom bi ko mooy frère am quoi Abu Sufyan na ko rafetal nga ibn al-Khattab ya amir al-mu'minin <laughs> ko def nga lu rafet yow jiitu jullit mooy ñaar ñëpp doomam moo génn àddina mu jël beneen doomam def mu remplacer doomam ji génn àddina mu ne ko def nga lu rafet laqad ahsanta ya amirul mu'minin <laughs> nga amul siyaan vraiment <laughs> nga amul siyaan moom vraiment mooy moom magu Quraysh ci boppam ba gi doon leen déglu rek jaroon na dem passe <laughs> léegi mooy moo tax ñenn ñi ne moom est du Yazid moomu la woon moo génnoon àddina ñu ko amoo Habiba am ñu ne bon ñaar yëpp la mooy Abu Sufyan bi mu génne àddina ak Yazid tamit mais bon loolu côté boobu nañ ko bàyyi ko quoi euh, wallahu taala alam léegi kon ñu ñëwaat ci la imam al Ibnu Battal rahmatullah alayhi doo wax kon loolu la wax mooy lii la kon mooy euh, fii charia daf la permettre yow ndaw si nga mën a def loolu mais ten ji nit koo xam ne sa baay la sa frère la waaye yemul ci loolu mën na nekk sax keneen koo xam ne moo xam ku la jege la wala ku la jegewul la ndax yeneen saa sam dane li mayitin laa yaxilu limraatin yu'minu billahi wala min an tuhidda ala mayitin kon mooy képp koo xam ne moo xam xaritam la bu jigéen wala bu góor lépp ci yem ndaw si mën na am benn sœur wala benn connaissance boo xam ne vraiment ils avaient des affinités vraiment lu ne kooku defal nag ko en plus voilà c'était comme sa maman c'était comme sa mère wala c'était comme sa sœur sa petite sœur lu ne dañ ko doon def léegi nag ñu ne ko koo génn na àddina bu ko neexee mu del ñetti fan yoo xam ne day téye mais dépassé ko nag loolu dafa xaraam ndax yoon saa sam na laa yaxillu manoo nee na parce que kooku fi ma tolloon dafa mag bu lool ba il faut kon ma yokkal ko ma yokk ci ci loolu dañ naan la ah bu boobaa nag yaa ngi dugg nag ci cadre boo xamante ne day nekk loo xam ne nag sharia mayu la loolu nag waaw ndax lépp julli de mbiram euh, dañ koy dañ koy cadre waaw kon mu ngi noonee wallahu ta'ala alam waaw léegi am na fii xam nga am na masalaay li mujjoo alhamdulilah imaamu Nawawi li tax moo di fi xadiis bi mooy vraiment wane ne kiñ ji nit ku ëpp koo xam ne du jëkkër lu ëpp trois jours dafa xaram looloo ko tax nit ji mais après xadiis bi am nga après day développer leneen man nga ci gisaale woon yeneen masala yu jëm ci wàllu kiñ bon am na yuñ ci brosser tuuti que ne loolu comme li imaamu Nawawi rahimahullah bi mu koy saraaf ne dalilun ne lii mu ne mooy illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra mu ne fiihi daliilun ala wujuubi al-ihdaad ala al-mu'tadda min wafaati zawjihaa wa huwa mujma'un alayhi jumla wa ixtalafu fi tafsiil mu ne xadis bi lay neen saa sa mujjee wax ne lu dul ba mu des xaraam na ci benn jigéen bu gëm yàlla ak bés penc ba muy tënj benn ku génn am lu dul lu def loo xam ne ci lu ëpp ñetti fan lu dul mu nekk jëkkëram mois dix jours mu ne lool nag yeneen saa sa wax wax nañ la aaya bi bi ñuy tàmbali ah suratu baqara léegi loolu day wane ne kon loolu daa nekk lii euh, farata la mooy téññ googu pas comme ni ñenn jigéen ñu xamul dara ñi tata réew di def naa non man moom nekk ma fi di téññ man j'ai autre chose à ay daal di dem seen yoon loolu yëfu jaahilee la mooy nitu koo xam ne xamul dara voilà te tamit bu dee am na ko man a wax ak moom yaboo nga wax ak moom ndax lépp lu mu nekk jamono jooju mu waroon a nekk di téññ defu ko loolu daan mu ngi ci lu xaram parce que borom bi koo farataal ci kawam moom ndaw soosee du loo xam ne dañ naan la mën naa nekk bon c'est à toi de voir ya waaw bés boo fi kiiwee mooy da ngay xam ne yaa ngi ci bàkkaar boo xamante ne euh, lu rëy rëy la te bu boobaa nag ah boo demee nag ci sa boroom di ko euh, di ko di nga ko layoog moom waaw waaw yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kon loolu mooy ak hadis bi day wane ne loolu euh, daa nekk loo xam ne farata la te loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci voilà même bu dee wute nañ ci teqantal yi après waaw mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu la jeexal lii Euh, gis nañ kon loo xam ne tere nañ ko mooy dépasser les trois jours ku mu neex nag nga ne boo man nag mooy lu ñu daganal kese la c'est pas dañ naan daw si obligé ah yow sa frère faatu na wala sa baay faatu na wala sa kii lu rax téenjoo non waaw ah, te lii tamit ñu bari xam am na ñoo xam ne xamuñu lii mooy jàpp nañu téenji ku faatu ku ku jëkkëram faatu kese la alors que déedéet jigéen bi mën naa jëkkëram di dund muy téenji waaw <laughs> ñu ne waaw parce que ki muy baayam moo génn àddina par exemple comme liñ la wax wala xaritam mais ñetti fan du ko dépassé du loolal imam Ibn Battal ne la lii wane ne du farata mooy bu dee boroom këram da ko soxla ci jamono jooju manu koo bañal boppam kon kay xam nga ne kooku ténjul kooku <laughs> mooy ténju du ci ku génn àddina kese ah ku jëkkër ju génn àddina kese mais xarit bu génn àddina frère bu génn àddina baay bu yaay ju génn àddina tante bu génn àddina non waaye xamee bu génn àddina yooyu yëpp day dox wallahu ta'ala a'lam léegi nag bii di ñëw imam tëj côté yi yëpp dugg nag ci benn affaire boo xam ne bon am na bunt yuñ jotoon a gis yu xaw mel nii mais mooy nag léegi ci muamalaat yi nag nga ne ma mais commerce façon njaay yi nga xam ne dañ koo xaraamal waaw waaw mu indi ci yenn quoi ak tamit ba léegi ci wàllu liñ jóge mais ba bii di ñëw insha allah kon ñu daal di ko aji insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala